jeexaloon nañ li nga xam ne mooy ghazwatu bani qurayza muy la guerre contre les banu qurayza min al gisoon nañ ci jataay bi weesu njàngale yi walillaahi alhamdu wal minna lenn rek lañ fàtte woon te loolu du lu ñuy ñëwaat ndax leeral yaataloon nañ ko même bu dee annoncé woon nañ dinañ ko gisaat mais liñ ci waxoon daldi woon nay doy mooy at taxkiim taxkiimu seydina Sa'd ibn Mu'aaz siddiqul ansaari radiyallahu anhu mooy le fait que yonent bi aleyhi wassalaam atteloo seydina Sa'd ibn Mu'aaz teg àtte sooru ñi nga xam ne ñooy waa Banu Qurayza ci ay loxoom ngir mu àtte loolu tuddoon nañu li nga xam ne mooy idewu xawaarij yi nga noon yi doon wax naan la xukma illa lillah ka amul àtte lu dul àtte daal buur yàlla rekk kawi àtte ba loolu yaataloon nañ ci tuuti waxoon ci ni nga xam ne looloo taxoon ñu génnoon ci Seydina Ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu ardaa ndax dafa àttewoo ca mbir ya bam kiiwee dafa àttewoo ndax ba ñuy dox jàmm dañoo ku nekk dañu yónni waa côté seydna muawiya radiyallahu anhu dañoo dafa yónni amr ibn al seydna ali ibn abi daldi tànn ki nga xamante ni mooy abu muusa al ashari radiyallahu anhuma ngir ñoom ñaar ñu xalaat ci mbir yi ba dëppoo ci kàddu xawaari ji nag génn ci moom moom seydna ali ne lan moo tax muy àttiloo nit ñi te inna al xukma illa lillah waxoon nañ ni ko ni leen seydna ibni abbaas radiyallahu anhuma demoon di dajji seen idée boobu waaye waxoon nañ ni li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def ne na seydina Sa'd ibn Mu'adh àtte leen loolu it day dëggal li nga xamante ne mooy li daq foosu idée wu ñi nga xam ne ñooy xawaari ji ak ñi nga xam ne ñooy mel ñoo am idée yu mel noonu léegi tey insha allahu taala ginaaw ginnaaw yiñ jeexalee ghazwatu bani qurayza ñuy dugg ci yeneen xew-xew yoo xamante ne nii moom lañu imaam ibni isxaaq ibni yasaar raxmatullaahi aleyhi wa an di nettali ah nga xamante ne après ghazwatul xandaq bi am barke démboo njaay bi jeex barke démboo njaay démb ghazwatu bani qurayza am waaye ñu daldi leen assiégé nag à vingt cinq jours ñii ne quinze woo gisoon nañ ñii ne matul trente gisoon nañu wute boobu walillaahi alxamdu wal minna baniñ leen di toroxale ñoom waa banu qurayza bi yonent bi aleyhi salaatu ci yooyu ne nag dafa am leneen loo xam ne ba léegi ci suitu ghazwatu alxandaq ak banu qurayza lu dugg ba léegi ndax bu ñu fàttale ko xare Banu Qurayza dafa am ñoo xam ne ñoo ko waraloon minal yahuud dafa am ñoo xam ne ñoo taxoon xare bi am te ñoom ñoo ci taxawoon muy ghazwatul xandaq bi ñoo xamante ni ñoo ko sooke te ñooñu bokkoon ci yahuudu banil nadir yi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da leen exilé woon fi nga xamante ni mooy xaybar ñenn ñi dem ci bilaadi Shaam ñooñu nag gisoon nañ ne te newoon xaybar ñoom ñoo ñëw ñenn ci ñoom daldi wër xazabul ahzaaba ala rasulillah ñu daldi fexe mobiliser ñi nga xam ne ñooy Quraysh ak Ghatafan ngir ñu daldi xare ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te ñooñu boo fàttale ko ñooñu ñooy ñan comme li imaam ibn isxaaq waxoon ne innahu kaana min xadiis alxandaqi anna nafaran min yahuuda mu ne bokkoon na ci li nga xam ne mooy xew-xewu xare xandaq fi mu jóge mooy benn mbooloo ci yahuud yi ñoo ñooy yoon ñan mu ne sallaam ibn abil xuqayq an-nadari moo ibn abil xuqayq an-Nadari alayhi la'natullah wa Huyay ibn Akhtab an-Nadari ak Huyay ibn Akhtab bokkoon tamit ci koju waa Banu Nadir ak waa Kin ak Kinaana ibn Abil Huqayq an-Nadari nekkoon ki nga xamante ne nii moom frère la woon ci sallaam mu njëkk mi al-Khabiis alayhim laanatullah wa hawdatu ibn qays alwaaili ak hawda ibn qays alwaaili ak abu ammaar alwaaili ak ku ñuy wax abu ammaar alwaaili fi nafarin min bani nadir wa nafarin min bani waail ñii nag ñu la siteel nga xam ne ñoom ñoo ñooy les sources ñu waral ñi mobiliser troupe yi contre yonent bi alayhi gisoon nañ kenn ci ñoom faat nañ ko ci waa Banu Qurayza muy ay al mujrimu shaqi Huyay ibn Akhtab alayhi min ndax lan keroog bi waa ci delloo ak waa Ghatafan yàgg buntu Medina li ñu soxla woon amuñu ko ñu mujj jël décision ne dañuy dellu ndax kat ba banu Qurayza yi teniruñ parole ndax dañ ne woon dañ jàppale te loolu Huyay ibn Akhtab assuré woon nañu ko waaye nag mbir yi demewul noonu waa Quraysh daldi ñibbi ci seen digalu ñi di Abu Sufyaan radiyallahu anhu waaye temps yi moom tuubagul woon wa kaana sayyida moo ne woon sangu waa Quraysh waa Ghatafaan ñoom Uyayna ibn Hisn daldi ñibbi ñoom it Huyay daldi dem ci waa banu Banu ndax wafa'an li Ka'b ibn Asad ngir daldi matal wóllëreem kàddu gam joxoon Sa'd ibn Ka'b ibn Asad sayyidu bani Qurayza ne woon bu ne bam ko nee waa yow bu waa Quraysh ak waa Ghatafaan ñibbee te li ñu waxoon mooy massacre jullit ñi defuñu ko bu boobaa yow Huyay da nangu dugg ak ñun ci suñu tatay ñëw ànd ak ñun ñoo ko sombeenoo bu neexee ñuna bu naqaree ñuna Huyay ne waaw looloo taxoon mu daldi woon fay nekk ba keroog ñu dóor doqam bokk ci ñi nga xam ne duur nañ seen doq ci Qurayza mu des nag beneen waay ci gaayooyu ñoom Hawza ak ñoom Rabia ak Sallaam ibn Abil Huqayq Sallaam ibn Abil Huqayq moomu nag bi nga xamante ne nii ci la waa Xasraj ci waa ahlul Madina ci lañu yëge ne moom ak ñoom xoyay ak mbokkam ñoo def lii ñoo tax ba gazwatu xandak ak li ñu dal ci metti yépp am biñ xamee lool nag waa Xasraj ñu daldi demander yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom Kinaana moo Kinaana ibn Abil Huqayq frère bi mu xam ne ñooñu kon ñoom ñoo def li ak Huyay ibn Akhtab ak ñoom Hawza ci la waa Xasraj demandé yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne dañoo bëgg nga jox ñu autorisation ñu dem éliminer ji ñi nga xamant ki nga xamante ne mooy Sallaam ibn Abil Huqayq ñu ginoon koo xam dàkkantaram ne woon Abu Raafi al al al yahuudi al xabiis moom la imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi di nettali mu ne walam man qadaa sha'nul xandaqi wa amru bani quraydata wa kaana sallaamu bnu abil xuqayq wa huwa abu raafi' fi man hazzaba al ahzaab ala rasuulillah mu ne wa kaanat al aws qabla uhud qatalat ka'b bnu al ashraf fi adaawatihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tahridihi alayhi ista'dhanat al-Khazraju rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi qatli Sallaam ibn Abil Huqayq wa huwa bi Khaybar fa adhina lahu. imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne bi nga xamante ne nii ci la mbiru kon xareb Xandaq jeex ak mbiru waa Banu Qurayza mu ne te Sallaam ibn Abil Huqayq te mooy Abu Rafi' bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo mobiliser woon comme niñ ko fàttaliwaat léegi ci lu ndaw moo mobiliser ñi nga xam ne ñooy coaliser yi ci kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne te waa Aws avant ghazwatu Uhud jiitu woon nañu daldi woon éliminer Ka'b ibn al-Ashraf yaa ngi fàttale ko Ka'b ibn ashraf mi nga xamante nii kaana sha'iran wa kaana lahu maal mu amoon nag benn daabu bu saf ci yonent bi contre yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Ka'b ibn al-Ashraf gisoon nañ nañu ko éliminé woon ca tataam boo bële ñoom Muhammad ibn Maslama ak mbokkam ya na nga xamante ne noonu lañ ko daldi woon faate abu naila loolu waa aw sa ko defoon waa xasraj nag bi lii xewee ñu xam ne kon ah sallaam ibn abil xuqayq di abu raafi kon bokk na ci ñi nga xam ne ñoo feer ñoo tax affaire bi am ñu ne comme que waa aws def nañ lii éliminer ku toll ni Kaab Ashraf ndax noonoo gumu noonoo ak tamit comme ni ñuy def lañ def moo njëkk a dem Quraysh giseeg Abu Sufyan ak waa Makka ngir ñu dal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba woo tax aaya boobu di wax tam nekk ci suuratu nisaa alam tara ila alladhina utu nasiiban min alkitaab yu'minuuna biljibti wattaaguut wa yaquuluuna lilladhina kafaru haa'ulaa'i ahdaa min alladhina aamanuu sabiila ulaa'ika alladhina la'anahum allah wa man yal'ani allahu falan tajida lahu nasiira aaya boobu noonu ba ni muy jeex ak yeneen aaya yi tegu waxoon nañ la ba ñuy gis xatlu Kaab ibn al Ashraf gisoon nañu que am na ñu ne comme riwaaye Muusa ibn Uqba rahmatullahi alayhi que ci moom la wàccoon waaye gisoon nañ tamit que wax nañ ne tamit ci waa ñoom Huyay ibn Akhtab Kinaana ibn Abi Rabi' Sallaam ibn Abi Huqayq ak Kinaana ibn Abi Huqayq ñoom ñii ci ñoom la wàcc keroog biñ ne yéen a gën diine yéen Quraysh ka julli ñi ngir mobiliser leen ñu dal seen kaw Ka'b ibn al noonu la doon def looloo taxoon ñu éliminer ko waa Xasraj gis ni ñi waa ki waa Aws éliminer woon lam defoon bañ éliminer ko moom la Abu Rafi' di Sallaam ibn Abil Huqayq def léegi nag ñu daal di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal koy ñaan autorisation ngir ñu éliminer kii di Sallaam ibn Abil Huqayq Abu Raafi fa adina lahum yonent bi alayhi salaatu jox leen ci ndigal imaam ibn Isxaaq càllaleem ci xadiis bii mu ne wa xaddatani Muhammad ibn Muslim zuhri mu ne wa nettali qatl abi rafi' di salaam ibn abi al-huqayq ki ma ko nettali maa ngi ko jële ci sama sëriñ di muhammad di doomi ku ñuy wax muslim muslim boobu di doomi ku ñuy wax shihaab az-zuhri bokkoon ci waa banu zuhra muy imaam ibn shihaab az-zuhri aalimul xadiis wa siira wa eh, al-aalimu al al al al al al al jihbizi al kabiir moom imaam ibn Shihab az-Zuhri nekkatul ku ñuy présenté mu ne moo ma ko nettali an Abdillahi ibn Ka'b ibn Malik moom mu jëla ko ci doomi Ka'b ibn Malik ju tuddoon Abdallah moo tax riwaaya imaam ibn Isxaaq riwaayaam mursal riwaayaam imaam ibn Isxaaq mursal la ba ci abdallah ibn kaab ibn malik bu wér la imaam malik ibn anas boroom ngir mi soloo na ko ci muwatta waaye moom dafa tënk xadiis bi ci xadiisu abdurrahman ibn kaab ci la ko solo moom imaam imaam malik ibn anas moom it mursal la ndax ci doomi Ka'b ibn Malik ci la yem waaye imaam al Buxaari raxmatullah alayhi daal dina koy solo ci kitaabul maghazi indi ci tudde ko sax ab buntu baabu qatli abi Raafi' Abdullah ibn abi Huqayq wa yuqaalu Sallaam ibn abi Huqayq kaana bi xaybar wa yuqaalu fi xusnin lahu bi ardi alxijaaz wa qaala zuhri huwa ba'da Ka'b ibn al-Ashraf loolu buntu la lii ma wax yépp buntu la imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi ci kitaabul maghaazi ginnaaw bi nga xamante ne ci la tudde baabu qatl Ka'b qatl Ka'b ibn al-Ashraf ci la indi ah bunt bi ci tegu mu def baabu qatli abi raafi' mu ne bunt ngi qatlu rayat mise à bu abi raafi' abu raafi' abdullah ibn abil huqayq mu ne moom dane abdullah ibn abil huqayq la tudd waaye mu ne wa yuqaalu waaye nee nañ ne tuddul abdullah waaye salaam te loolu moom la waa ahlu siyari wal wax comme ñoom imaam ibn ishaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa nabi ñoom dañu ne ñoom dañu ne ni mu tudd mooy salaam ibn abil xuqayq moo tax imaam buxaari ne wa yuqaalu nee nañu nag ne turam du abdallah ibn abil waaye salaam ibn abil kaana bi xaybar xaybar la ne woon ndax fa lañ jóge woon ñëw mobiliser waa quraysh Medina lañ njëkkoon dëkk ñoo waa Banu Nadir ñu exilé leen ñu dem xay moom mii mu desoon Xaybar mu ne wayu xaalu am nañu ne fiñ ko rey fii xisnin lahu ci benn tataan benn forteresse bu nekk ci suufu Xijaaz foofu mu ne imaam az-Zuhri di Muhammad ibn Shihaab mi imaam ibn Isxaaq xadiis bi nee moom ginnaaw bi ñu faate Kaab ibn al-Ashraf moom Abu Rafi' ci lañ ko faate mooy kon xadis bi da ngay gis ne kon xadis bi imaam al buxaari rahmatullah alayhi na ko moo tax ci buntu boobu ñetti xadis la fa indi yépp di wax ci li nga xam ne mooy rayu abu raafi salaam ibn abil xuqayq léegi kon buñ gisee loolu buñ jëlee riwaaya imaam ibn isaaq rahmatullahi alayhi wa an abihi mu ginnaaw bi mu ne wa xaddasani Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri mu ne nettali na ma Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri mu jële ko an Abdullah ibn Ka'b ibn Malik mu jële ko ci Abdullah ibn Ka'b ibn Malik moom mu ne Abdullah ibn Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala an ali Ka'b qaala mu ne wa kaana mimma sanaca allahu bihi li rasulihi ann haadayni alxayayni min al ansaar al aws al aws walxasraj kaanaa yatasaawalaani maca rasulillah tasaawul alfaxlayn laa tasnacu al aws shay'an can rasulillahi ganaa illaa qaalat al-Xasraj wallahi laa tadhabuuna bi haadihi fadlan alaynaa inda rasuulillahi wa fil islaam sallallahu alayhi mu ne bokk na ci li nga xamante ne moom la suñu boroom defaloon muy xéewal ju rëy ju mu defaloon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk ci xéewalam yi mu ko defal mooy ne ñaari quartier yi ci waa lansaar di ñaari clan yu mag yi di waa Aws ak waa Xasraj waxoon nañ la ñoo bokk benn maam Aws ak Xasraj ñoo bokk maam bu góor ak maam bu jigéen buñ jóge te lool gisoon nañ ko ca début siira ba ba ñuy gis mbiru lansaar yi fan la moo ansaar jóge ak ñooñ ñooy ñan waa Medina ñoo ko dëkke woon ak yooyu yaataloon nañ foofu wax seen origine ñoom waa Aws ak waa Xasraj walillahi alhamdu wal mu ne ñoom dañoo nekkoon euh, bu kenn ci ñoom defee lu baax mooy kenn ku bokk ci waa aws wala waa aws def lu baax fokk waa xasraj dinañ dinañ def lu mel noonu waaw wa fi daalika fi mutanafisuun ci lii ci mbaax ci yàlla ci lay ci lay ci lay concurrence al mutanafisuna ñi nga xam ne ñooy concurrence waaw fii la fii la fii la fii la fii la rawante bi ne diw def na lu baax soit dinaa fexe def lu gën li mu def walla boog minimum ma def lu mel ni mu def ay waay mbaa ñun ñu ngi wax loolu di seet loolu hein diw moom mokkal na kii mokkal na alxuraan nga man moom dinaa fexe mokkal alxuraan waaw wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun fii la concurrence bi ne waaye ñun yaa subhaanallah damay ragal alhaakumu takaasuru hatta zurtumul maqaabir loolu moom yal nañu ci yàlla musal au lieu buur yàlla moom nee nañu fii fii wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ci yu baax yii yoonu aljana yoonu yiiw yoonu mbaax fii de man fii laa leen wax ngeen rawante ñiy concurrencer ñi nga xam ne ñooy njëkkante di xëccoo fii la ne fii fii man laa wax borom bi fii la ñun ñu ne ko fi dégg yal na bu ñu yàlla nag boole ci noonu en tout cas ñu bari nekk ci fan alhaakumu takaasur li leen ëf këf leen préoccupé leen ba newuñ di concurrence ci lu baax mooy at takaasuru alalu am amu àddina innamal xayaatu dunya la'ibun wa lahwun wa ziina wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fil amwaali wal awlaad mu ngoog kamathali ghaythin a'jabal kuf kamathali ghaythin voilà mu ngo foofu la mooy ñun lool la di mooy xoolal subhaanallah at-takaasur moo ñu préoccupé ku nekk di di jaay maa ëppale keneen sawaay dóor na Lamborghini ma dóoru Ferrari mooy yooyu am na Renault 7 Renault xaw ma lan ma am Peugeot trois cent huit trois mille huit ainsi de suite jënd na almadi manit ma jënd almadi mooy ci côté yooyu lañuy ne ñun alhaakumu li leen préoccupé mooy ak takaasuru njëkkalante bari walante ci alalu àddina kese te xamuñ ne innamal xayaatu dunya dëgg-dëgg àddina eh, ci eh, dunduk àddina ji laay bun pola wala wun ak yoo xam ne danga ciy ne mu préoccupé la di la fowe ba boo moywul li nga fi jóge li taxoon ñoon di la fi doo ci def tus waaw laibun wa lahwun wa zina ak taar taar yu rafet yi ci àddina bi ku mu jabar ju rafet jigéen ju rafet oto yu rafet góor gu rafet yawit jeune bu rafet kër gu rafet yooy kese watafaaxurun ak puukare wënte waaw sa baay teg tegaat manit saa teg tegaat ñu ne ci di di di di di di njëkkalante watafaaxurun diw keroog nganaleem gi li mu def duma ko dàq waay waay ngénteem yi teraanga yam fa sotti ñemewu bañ a def minimum naa caravage ba fim fim lim def waaye kay gin koo suufe moom xalaatuma ko loolu mooy woonaa sama gàcce gàcce gàcce watafaaxur ak puukarante baynakum seen diggante nuulee séeréer duñu moroomi lee joolaa bu dee ci wàllu kaf lool garaawul day rafetal sax ay diggante day gën a ak kii mais bu dee ngeen jàppe ko noonu jàpp ne yéen a gën ndax parce que yéen ay alpulaar ñeneen ñi duñu alpulaar yéen leen gën wa tafaaxur te loolu sax daa dugg ci lu gën garaaw mooy al asabiya le ak yi nga xamante ne mooy di wante ci xeet waaye tafaaxurun di njëkkalante di puukarantewu baynakum seen dëggante wa takaasurun ak di ëppalante di njëkkalante ku nekk di jaay ne maa ëpp lu ma amangazini fil amwaali ci alal yi wal awlaadi ak doom yi waaw kamathali ghaysin ajabal kuffar mu ne àddina bii mel ni ndox mu ñëw taw ba yéem ñi nga xam ne ñooy baykat yi nabaatu nabaatuhu bam tawee gàncax gi génn jub tool bi naat rafet nga xam ne baykat bi ni muy kontaane noon la mel de suñu boroom nag ne lool ngeen ne de waaye lool du mujj de yëgal ne summa yahiiju fa taraahu musfarra baykat bi ne yëg ne loolu muy kontaan buur yàlla man na après da koy laxal ba mu wow koŋ bu nawet bi jeexee jaaral bawol jaar fa bu nawet bi amee wala siin walla saalum ni muy verte même demal ba ba ba waalo ni muy verte suñu boroom nee na lii du sax de su mëya hiiju ginnaaw gi day lax wow naaj wi jaar fi taw yi arrêté lépp wow fataraahu nga gis ko musfarran fa nga gisoon mu verte commencé di jaune summa yakunu hutama ginnaaw gi mu nekkum mbóob mu ne nii defare sàkket wala bi nga xam ne moom lañuy ñuy seeni taal waaw kon loolu mooy àddina de moo tax mu ne wamal xayaatu dunya illa mata'ul ghurur kon nag suñu boroom moom dane lan moom wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ñun ñu ngay nekk ca alal yàgg yi kese gu yàlla taxul neewuñ ni am alal baaxul neewuñ ne am yu rafet baaxul mais bu dee ne lool nga ne moo tax yow ba li la yàlla sant zero ay waaye xam nga ne waaye wama mataawul xayaatu dunya wamal xayaatu dunya illaa mataawul ghurur waaw sax waa Xasraj ñii nag ñoom meluñ woon noonu ñoom fi suñu boroom ne fii la njëkkalante bi ne ñoom foofu lañu ne moo tax imaam Abdallah ibn Ka'b ibn Malik mu ne waa Aws ak waa Xasraj bokk na ci xéewal yi yonent suñu boroom defaloon yonent mi alayhi salaatu salaam mooy kenn ci ñaari tribu yi wala ñaari clan yii ñaari quartier yi du def lu baax lu dul keneen ki nee na dinaa def ni mu def waaw ñu mel ni ñaari ñu nekk ñaari ñoo xam ne noonu la mas a demee waaw laa tasna'u al-awsu shay'an fi ghinaa an rasulillah illa qaalat al-khazraj wallahi laa yadhabuuna bi hadhihi al bi hadhihi fadlan alaynaa 'inda rasulillah wa fil islam sallallahu alayhi wa sallam waa awus duñu def dara ci loo xam ne lu baax la luñ defal yonent bi aleyhi salaatu salaam wala ñu jañal ko loo xam ne lor la walla lu dul noonu lu dul ne bu ko waa Xasraj gisee dinañu wàcc yàlla ne ñii duñ leen bàyyi ñu dem ak ñu dem ak ñu dem ngëneel lu toll nii ci suñu kaw ci suñu ci dig ca kanamu yonent bi aleyhi salaatu ak kilis la waaw kaanu ka farasay rihaan waaw mu ne falaa yantahuna xatta yuqi'u mithlaha doonuñu woon arrêté nag lu dul ñu def li mel ni lu baax lu mel ni waa Aws def naka noonu vice versa mu ne nag wa lamma asaabatil Aws Ka'b ibn ashrafi fi adaawatihi li rasulillah qaalat al-Xasraj bi haadaa bihaa abada bi nga xam ne nag ci la waa Aws daal di éliminer Ka'b ibn al-Ashraf ndax noonoom gu gu tar ak yonent mi alayhi salaatu salaam pare di mobiliser nit ñi contre waa Xasraj ne ñu ngi wàcc yàlla ne waa Aws duñ ñu yóbbul lii ñu nit de dinañ fexe xool noon bu mel ni kambam nal ashraf ñu éliminer ko waaw mais nag lépp ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu leeraloon nañ li ñeen ñi naan siyaasatu irtiyaal mooy politiku di éliminer nit ñi loolu gars yi dañ koo sunna la bu ñu aree boo xam dañ koo gàddaay len leen ku leen ni loolu sunna la loolu taxawoon nañ ci qatlu Ka'b ibn al-Ashraf mooy mënoo gis ay nit yu ñëw fusiller ay nit yoo xam ne defuñ leen dara ay innocent nga ñëw yow teg ko ci way parce que yonent mi alayhi salaatu salaam dafa raylu woon Ka'b ibn al-Ashraf yonent mi alayhi moo doon kan yow est-ce que di nga ne man man taxawara bon comme états daal man Obama daal il a décidé moom moo moom moo dégle ñu rey Ben Laden ba ñu rey ko léegi man ni may def en tant que man citoyen américain léegi benn affaire la bu ma gisee noonu États-Unis rek damay dem éliminer ko ndax ndax état ndax ki booba moo ko def loolu ngay wax xam nga doo wax loolu ndax lan danga naan lee non lii état la état bi gouvernement américain moom moo wax pré c'est le président moo joxe mais pas n'importe qui tëb naan gaay walla wala former seeni groupe di éliminer nit ñi noonu c'est du pareil au même yonent bi aleyhi salaatu salaam kaana ra'isu dawla kaana ra'isa dawla waaw moom chef d'état la woon yonent la woon avant tout mais chef d'état la woon en dafa jiite woon am réew ay réew yu bari am réew ay goxi gox moo tax ñépp boo seetloo amul kenn ku ci demal defal ko sa bopp déggoo lim la wax ñu dem istadanatil xasraja xasraju rasulallah fi qatli sallaab ibn abil huqay wa huwa bi xaybar fa adina lahum dañ ko ñaan digal moom alayhi salaatu wasalaam jox leen digal loolu mooy xoola boo ko boo ko placé waatee leen waa sëy yaane diw ne monsieur le président yaa diw c'est un waajoo xam ne danger public la ci réew mi ñun li ñu soxla mooy nga jox ñu accord monsieur le président ñu éliminer ko mu jox leen accord c'est puis pareil yow même léegi yow en tant que citoyen wala en tant que jullit mënoo ñëw di éliminer nit ñi ñuy wax nga naan ay am naa ci sunna loolu du dëgg ndax waxoon naa la loolu il faut nga am nga nga xam tanqiixul manaat nga xam sax almanaat d'abord yooyu boo ko xamul gis rek am ñoo xam ne taxaw di wax di mobiliser sànq gone yu bari ñuy wër ci àddina bi di rey nit ñi semer trouble fépp fépp yaa subhaanallah ñu jàpp ne ñu ngi def lu baax te defuñu fi dara ñooñu xanaa xamoon ne ñool bu doon ci réewum jullit la ñooñu noonu ñoo naroon a ñooñu alladina yas'awna fil ardi fasaadan lañ bokk ñi nga xam ne ñooy wër ci kaw suuf di fi sëmi li nga xam ne mooy ak yàqute ndax justice kenn du taxawal naan dangay fajal sa bopp déedéet autorité dafa am fajal sa bopp bu demoon bu doon lool la yow même buñ la ray waa ji bu la rayaloon sa yaay sax yow amoo droit tëb ray ko autorité lu mu fiy jariñ anarchie mooy am sinon nit mën na tib ma nit ray ko ñu wax mu ne koom ndax moom damaa defaloon nangam non non du demee noonu du demee noonu boo fi rayee nit ab jullit dañ lay jàpp éliminer la yow it waaw autorité lay jàpp éliminer la. nakaalan nim gën a tare nag mu nekk dissuasif pour ñeneen ñépp ba kenn dootu ko xalaat côté bi yaataloon nañ ci bu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam en tant que njiitu jullit ñi moo joxe digal ñu daldi éliminer Sallaam ibn Abil Huqayq al-yahuudi al-xabiis Abu Raafi léegi bi loolu amee ñoom nag ñu ne ñoom duñ arrêté lu dul ñu daal di koy éliminer ñu daal di laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme que waa Aws def nañ lële rey nañ Kaab ibn ashraf ñu ne ko ñu xool ne ñun fokk ñu trouver ku mel ni Kaab ibn ashraf mu ne fa dakaru ibn abil huqayq wa huwa bi xaybar ñu fàttaliku xalaat xalaat ne mais kan moo war a mel ni Ka'b ibn al-Ashraf ñu ne mais mi nga xam ne démboo njaay moo indi moo bokk na ci ñi ñi tax gaa yi du waa ñoom Abu Sufyaan ñoon duñu song fekk moom dellu na xaybar ba mu defee liggéeyam ndax xuyay rekk a fi desoon ndax parolam la joxe woon moom dóor nañ doxam keroog Banu Qurayza léegi ñu ñaan ndigal yonent bi aleyhi salaatu salaam ci ñu éliminer ko mu jox leen ci ndigal imaam ibn isxaaq mu ne fa xaraja ci riwaayam mooy doomu abdullah ibn ka'b ibn malik mooy nettali bu ma ne imaam ibn isxaaq mooy riwaayam laa ci jublu rahmatullah aleyhi mu ne fa xaraja min yi min bani salima xamsatu nafar mu ne ci noonu bi ñu leen joxe ndigal ci lañu ci la génn ci waa Xasraj te bokk ci waa Banu Salima cinq personnes ñooñu ñooy ñan mu ne ki ci njëkk mooy Abdullah ibn Atik di Seydina Abdallah di doomu ku ñuy wax Atik mooy ku njëkk ki ki nga xam ne moo ci tegu di Mas'ud ibn Sinan di ñaareel bi ki ci ñetteel di mu ne wa abdullah ibn unays di abdullah ibn unays ki ci ki leen ñeenteel mu ne wa abu qataada alxaaris ibn ribi'i di seydna abu qataada mu ne ki leen juróomeel mooy wa xuzaa'i ah, ibn aswad xaliifun lahum min aslam mu ne ak ku ñuy wax xuzaa'i di doomu ku ñuy wax aswad ne woon allié waa banu salima min al xasraj bokkoon ci la tribu des aslam ñooñu la imaam ibn isxaaq daldi lim bu dee nag riwaaye imaam al buxaari bi raxmatullah aleyhi moom limul ñii ñépp te ci dolli keneen koo xam ne lim koo xam ne imaam ibn Isxaaq limu ko ndax moom dane ndax moom xadiisam mu jaar ci say imaam abi Isxaaq as-Sabi'i moom moo ko jële mu ne sami'tu al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma qaal mu ne man dégg seydina al-Baraa ibn Aazib qaala mu ne ba'atha rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yebal ilaa abi raafi' dafa yónnee ca abi raafi' ngir ñu éliminer ko kan la yebal abdallah ibn atik nga ne ma waaw kii moom imaam ibn Isxaaq tudd nañ ko mu ne wa abdallah ibn utba fi naasin ma'ahum ak ku ñuy wax abdallah ibn utba ci ak ci mbooloo ñu ànd ak moom mooy ñooñu imaam ibn Ishaq tuddal nañu ci kaat ñu bokk la Abdullah ibn Atiq sauf ko imaam al moom riwaayam bi yokk na ci kan muy Abdullah ibn Utba kon li ñuy wax mooy que imaam ibn Ishaq kon dañ naan Abdullah ibn Utba ci la woon ndax waqaa fi saxiix moom xadiis bi mu ngi ci saxiix imaamul Bukhari yi rahmatullah alayhi léegi nag fii nafari fii naasin ma'ahum mooy ñeneen ñi imaam ibn Isxaaq tudd muy ñi nga xamante ne ñooy mooy Abu Qataada al-Haaris ak Xuzaa ibn Aswad ak ak Mas'ud ibn Sinaan ñii lañ nga boole ci Utba Abdullah ibn Utba ñi nga xamante ne mooy moom la imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi daal di tudd ñii la yonent bi aleyhi salaatu salaam yónni ngir ñu exécuter mission boobu léegi ana kañ kan lañ gisuloon tarjamaan ci ñi mooy abdallah kon imaam ibn isxaaq dane abdallah ibn atiik moom gisuñu tarjamaan kon moom dinañ ko gis léegi insha allahu taala mu nekk ci dëggu mooy Mas'ud ibn Sinaan di Mas'ud Seydina Mas'ud di doomi Sinaan moom it gisuñu ko dinañu ko gis inshaa Allah wa Abdullah ibn Unays ak Abdullah ibn Unays moom gisoon nañu tarjama walillahi alhamdu wal minna wa Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i imaam Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i moom it gisaguñu ko dinañu ko gis inshaa Allah taala ak Xuzaa ibn Aswad Xuzaa ibn Aswad it gisuñu ko dinañu ko gis inshaa Allah ñooñ la imaam ibn Isxaaq tudd léegi nag dañ ciy boole ki imaam al-Xaafizul Buxaari tudd ci riwaayam muy Abdallah ibn Utba kon ñooñu lañu war a gis seen tarjama inshaa Allah kon muy Abdallah ibn Atiik Mas'ud ibn Sinaan Abu Qataada al-Haaris ibn Ribay ak ibn Aswad ak Abdullah ibn Utba kon am nañ cinq ñu ñu war a gis insha allah kon nag ñu njëkke ci ki nga xam ne moom mooy Abdallah ibn Atik ibn Atik ibn Qays ibn Aswad ibn Murri ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Salimah ibn al-Khazraj al-Ansaari noonu la tuddoon moo doon Abdallah di doomu ku ñuy wa Atiik Atiik di doomi Qays Qays di doomi Aswad Aswad di doomi Murri Murri di doomi Ka'b Ka'b di doomi Ghanm Ghanm di doomi Salima salima di doomi xasraj mi nga xam ne mooy peeru clan boobu al yi moom abdallah ibn atik moom nag ah, eh, eh, kii bi nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo juum ci aw askan dañoo dañoo ci aw askanam dañoo wuute ci aw askanam am na wuute ci seen biir ñii eh, am nañu wax yeneeni wax yu wuute lii nii ñu wax nii ne Abdullah ibn Atik ibn Qays ibn al-Aswad ibn Murri ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Salima ibn al ansari loolu wuute la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am na yeneeni wax imaam ibn Abdul Barr al-Andalusi rahmatullah alayhi ci al-Isti'ab bi mu def ci saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne laa yaxtalifuuna annahu shahida uhudan wa ma ba'daha wa adunnuhu shahida badr mu ne abdallah ibn atik de radiyallahu anhu boroom xam-xam yi wuute wuñu këne fekke na ghazwatu uhud fekke na ko ak xare yi ñëw ginnaaw uhud loolu moom amuñu ci sikki sàkk amuñu ci wuute mu ne waaye man abu umar de ibn abdul man de yaakaar naa wa azunnu foog naa këne shahida badran këne waxuma la Uhud sax mais foog naa ne badar badar ci boppam foog naa man fekke na ko waaw moom nag Abdallah ibn Atik kon bi nga xamante ne ci la ghazwatul xandaq jeex ghazwatu bani qurayza jeex ba ñu toroxal waa banu qurayza ak waa xandaq dellu lam yanaaloo xayran wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanaalu buur yàlla delloo leen ñu kuttus la leen taxoon a jóg amuñu waa banu qurayza ñi leen doon jàppal suñu jàppale ba ñu demee suñu boroom def ñu ndrëq seen digg daldi leen mbugal mbugal mu tar ginnaaw loolu ñoom mii imaam ibn isxaaq naka noon riwaay imaam al buxaari bi bi mu jële ci seydina al bara ibn aazib radiyallahu anil jamii nee na moom la yonent bi alayhi bokk na ci ñu mu yónni woon ngir ñu éliminer abu raafi' di sallaam abil xuqayq ndax bokk na ci ñu causé woon ñi mobiliser woon kuffaaru Quraysh ni ak Ghatafaan ak alliés yi ci kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax imaam ibn Isxaaq ne moom ni bokkoon na ci di Abdallah ibn mu ne moom sax la yonent bi alayhi wassalaam defoon mu jiite woon ñi nga xam ne ñoom la yónnee woon ngir ñu dem éliminer ji kooku moo tax mu ne wa amara alayhim rasulullah abdallah ibn atik wa nahaahum an yaqtuluu walidan aw imraa bi leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni nag da leen jox ay directives yu leer ne leen nii ngeen di doxale mooy ki leen jiite yéen mbooloo mi mooy abdallah ibn atik mooy seen jiit yéen ci waa Xasraj ndax ñoom kese la woon ci waa Banu Salima ak seen benn allié boo xamante ne nii àndoon na ñoom ñoom ñooñu la di Xuzaa'i ibn Aswad te bokkoon ci la tribu des Aslam yonent bi alayhi salaatu salaam ut ki nga xamante ne moo Abdallah ibn Atik mu jiite leen imaam ibn Isxaaq dane cinq lañu moom lañu ci jiital moom la yonent bi alayhi salaatu jiital moo tax mbooloo lislaam njiit da ko fonk fonk goo xam ne ndax bu amul il faut nit ñi am repère am koo xam ne moom la ñuy topp bu mbir yi ñépp wutee moom bu nee nag mbir mi comme que moom mu jël décision nit ñi topp ko même bu dee après day juum ñu bu mais nañ doxal dara buñ demee ba xam ne juum na mu xam ne lii juum na ñu jàng ci am juum téen bu dee ne li mu waxoon ne lii lool la ñu xam ne lool la sinon bàyyi fi ku nekk kii muy indécis dara duñ dox dara du dox dara du dox kon il faut njiit di am moo tax yonente mi alei salatu salaam wa amara alayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdallahi ibn atik yonent bi aleyhi salatu wasalaam daldi leen def ki leen jiite woon def seen amir di abdallah ibn an atik waaye wanahaahum mu tere leen nag ne leen an yaqtulu walidan aw imraa tere leen nag ne leen a ngi dem ngir mission éliminer Abdallah ibn ki nga xam ne mooy Sallaam ibn Abil Huqayq di Abu Raafi waaye nag bu leen fa rey benn bu leen fa rey gone bu leen fa rey gone te bu leen fa rey jigéen na leer loolu laa leen di digal léegi nag ñu jàpp leen leen digal fa xaraju ñu génn mu ne xatta ida xaybara daara abil xuqayq laylan ñu daldi agsi ñëw fi nga xamante ne mooy xaybar ba dikkal kër ibn abil xuqayq abi guddi loolu moom la riwaay imaam ibn Isxaaq bi wax bu ñëwee ci riwaay imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne ah fa lamma danaw minhu wa qad garabat ash-shamsu wa raaxa an-naasu bi sarxihim fa qaala abdullahi li asxaabihi ijlisuu makaanakum fa inni muntaliqun wa mutalatifun lil bawwaabi la'alli an adxul mu ne bi nga xamante ne nii ci lañ jege ci tataam boobu xaybar ndax ci riwaay imaam ibn imaam al buxaari bi benn bi dane fii xisnin lahu bil xijaaz ci benn tataam boo xam ne xijaaz la ne woon waaye xaybar foofu it ci xijaaz la mooy riwaaye yële dañuy won ne kon xaybar la woon tafa la ne woon moom abu raafi' salaam ibn abil huqayq al yahuudi al xabiis an léegi mu ne bi nga xam ne ci lañ jege foofu ci la leen abdallah wa wa wa gharaba wa qad shams fekk nag ñu bi ñuy agsi mu dajeeg jant bi di sox coucher du soleil mu ne daldi di waraaxan naasu bi sarxihim nit ñi nga xam ne seen caawo yeeg seen fa seen gétti geeg seen jur ji ñuy sàmm foofu noonu Xaybar ba ñu ñu ñu ñu sàmmkat yi daal di dellu fa nga xam ne mooy seen kër yi dàq seen xar yeeg seen bëy yeeg seen nag yi yóbbu ak seen gëléem yi yóbbu ca seen kër ya ndax bu guddi na mu ngi guddi mooy buur yàllaa leen dëppale ñu ñëw ànd ak si heure boobu mu ne fa qaala abdullahi li asxaabi ci la abdallah seydna abdallah ibn atik daldi wax ñi mu àndaloon muy mbooloo mi mu àndaloon ne leen ijlisu makanakum ne leen taxaw leen yem leen fii ngeen ne toog leen fii fa inni kantaa abdallah ibn atik dinaa dem muntaliqun wa mutalatifun lil bawaabi la'alliya la'alliya an adxul ne leen amaana may leen yéen des leen fii man ma fexe dem ci bawaab bi bawaab mooy le chambellan valet ki nga xam ne mooy taxaw ci bunt bi ci buntu forteresse bi euh, garde statique yooyu taxaw di garder li nga xamante ne mooy bunt bi ñuy dugg di filtrer les entrées et les sorties mu ne leen yéen yem leen fii ngeen bàyyi ma man ma dem ci moom fexe nooyalanteeg moom daal ci ay kàddu ba mu permettre ma ba mën a am daal permission mu dugg naa fexe daal wax ak moom ba xool daal nu may tege plan ak euh, nu ma koy fexe jaare daal ba mën a agsi ci biir ba mën a dugg ci forteresse bi yéen nag kantaa yéen fii ngeen xaar mu ne fa aqbala xatta dana min al baab summa taqanna'a bi sawbihi ka annahu yaqdi xaaja wa qad daxala an naas fa hatifa bihi al bawaab mu ne ci la agsee nag ñooñu toog di ko xaar mu ñëw mu dëgmal si ba jege bunt bi buntu forteres bi mu daal di jël benn ci làmbaayam ci ay yéreem daal di koy muuroo ngir ñu bañ koo xàmmee ci bopp bi ci ak xar kanam gi mel ni kuy faj koo xam ne daa am soxla ju muy faj si mu ne maa ngi fekk nit ñi nag dugg fekk nit ñi dugg nañ ci biir forteresse bi ñi nga xam ne tey ñoo war a waxtaan ak ndax Abu Rafi' kilifa la woon moom ak Kinaana ibn Abi Huqayq di frère am boobu ay kilifa yu mag lañu woon léegi nag ñi nga xam ne ñoo waroon a waxtaan ak moom paase ak moom ngoonal guddi googu dal dinañuy dugg nee na nag bi ma waa ji gisee mooy ki nga xam ne mooy tëj bunt yi di bawwaat bi di vale bi ci la ma ne ci la ma woowe ne ma yaa abdallah in kunta turidu an tadxula fadxul fa inni uridu an ughliqa baab seen kom nele mu muy ñëw mu ne ko eh yow jaamub yàlla bi pas da ko mooy du ne da koo xam ah, amu ko de ni mu def sax nee dama damaa musóor sama sama bopp bi ngir ñu bañ maa xàmmee du ne da koo xam xam nga dafa fekk moom mu tudd abdallah mais abdallah mooy yow jaamub yàlla bi mooy koo xamul ndax nit ñépp ay jaamu yàlla la xamul li mu tudd comme tey liñ naan Ablaye Ndiaye bi xam nga koo xamul mooy ci wolof tam ñu ne waa ji benn ab laay Ndiaye laa fekk fële wala laa romb fële muy ju muy wax wala muy def muy la muy déconné loolu xam nga mooy ne Ablaye Ndiaye bi tekkiwul ne bu man naa man naa fekk ne waa ji Ablaye Ndiaye la tudd mais est-ce que dafa fekk dafa dafa tax waa ji moom daa xamoon ne Ablaye Ndiaye la tudd déedéet moom mooy Ablaye Ndiaye bi mooy benn waay rek. fii it loolu la mu ne ko eh, yow jaamu yàlla bi fekk moom it noonu la tudd mais xamu ko boo bëggee dugg gaawal nga ñëw dugg ndax nit ñi dugg nañ man maa ngi tëj bunt bi ndax mu ngi guddi damaa bëgg a tëj bunt bi nee na ci laa waaxoo fa daxaltu fa kamuntu ma daldi dugg nag daldi nëbbatu làqatu foofu ci biir mu ne nag bi ñépp duggee ci la waa ji nag tëj bunt bi summa allaqa al aghaliqa ala waddin mu daldi di jël li nga xamante ne mooy clé yi forteresse bi ak bunt ndax ñooñu lépp ñoo ko yor caabi yépp mooy comme gardien yooyu nga xam ne lépp caabi fii mu ne dañuy yor caabi néeg yi dañuy yor double yi ak au cas bu problème amee wala yu mel noonu moom it surtout way eh, xalaat forteresse yi ki nga xam ne moom mooy la gardien du temple da yor li nga xamante ne mooy clé yi nag moom clé yooyu yëpp la yor bi mu tëjee bu mag bi nag comme que wàcc na daa war a dem mu daldi ci biir mu dugg ci biir jël clé yi def ko ci benn pukus boo xam ne euh, benn euh, poto la benn poto boo xam ne ci lay lonk clé yi ci biir mu lonk ko foofu <clears throat> nee na bi mu ko lonkee dem. nit ñépp dugg fa qumtu ila al aqaalidi fa axadtuha fa fataxtu al baab nee na ma bàyyi ko ba mu def loolu ba teg ko ma daldi jël clé yi bàyyi ba ñépp dem ma daldi commencer nag di ubbi bunt yi dugg par ndànk-ndànk waaw mu ne wa abu raafi yusmaru indahu wa kaana fi afi alaaliyin lahu mu ne fekk nag guddi googu abu rafin moom chaque guddi day am ñoo xam ne ñooy ñëw di ngonnal ak moom mais nag moom ci benn forteresse moom ci kaw ci étage bi la doon ne foofu nag la nit ñi nekk di waxtaan ak moom di wax ak moom moom abu rafin di discuter moom nee na nag bi nga xamante ne nii ci lañu ñooñu pare Eh, mu ne fa lamma dahaba la fa lamma dahaba anhu ahlu samari sa'idtu ilayhi fa ja'altu kullama fatahtu baaban aghlaqtu alayya min daaxil mu ne nag ma falaa nekk toog toog toog toog ba ni nga xamante ne nii ci la gaa yépp gaa yi fa newoon doon goon na la moom bañ demee ma bàyyi nag bañ dem nag ba ñépp dem ma daal di commencer nag di dugg par benn ndax ay forteresse yooyu mooy château yi day bari ay néeg bari ay buntu bala ngaa àgg fenn rek surtout fi kilifa gi nekk nee na ma bàyyi bañ dem ma commencer xam ne kenn yëngootul may jël par benn di ubbi par benn nee na di ubbi buntu yi bu ma ubbi rek daal di koy tëjaat bu ma ubbi rek tëjaat ko ngir dem ci ki nga xamante ne nii mooy Abu Rafi nee na mu ne nee na nag ma ne samam xel é bés bu ma gaa yi gisee ba daal may ëmate bala ñoo agsi ci man de du ñu agsi ci man lu dul ma éliminer Abu Rafi mu ne ci noonu laa def ba agsi fantahaytu ilayhi fa idha huwa fi baytin muzlimin wasata iyaali nee na noonu laa def di def ndànk di def ndànk ba daldi agsi fekk ko fi nga xamante ne nii fa la nekk ci këram ci biir cha gàndum néeg boo xam ne nekk nag ci digg njabootam waaye nag ci lëndëm goo xam ne muy lëndëm këris fii baytil mu'min benn làmp taaluñu ko mu ne laa adri ayna huwa fil bayti man de xaw ma xaw ma Abu Rafi fan la nekk ci néeg bi xaw ma fan la ci féete moom Abu Rafi' ci biir ci biir néeg bi ndax kat moom ak njabootam a fi ne waaw mu ne fa qultu ma ne yaa Aba Rafi' léegi rek pour ma xam fan la féete ma woo turam yaa Aba Rafi' qaala man mu ne kookan la nee bi mu ko waxee rek ma daal di euh, fi ma dégg baat bi jóg ma daal di fay daw rek dóor jaasi bi ma dóoree dóor ne nee na jariñul dara li ma dóor jariñul dara fama aghnaytu shay'an jariñu ma dara sama dóor wa wasaaxa mu yuuxu nee fa fa xarajtu min al bayt bi mu yuuxoo nag rek ma génn ci kër gi génn néeg bi génn néeg boobu fa am fa am kusu ghayra ba'id ma daal di nag taxaw foo xam ne soriwul daal di laqatu foo xam ne soriwul summa daxaltu ilayhi nee na après mu ñëwaat nag ci moom duggaat fa qultu ma hadha sawt ya na ma changé sama sama baat bi ma ko bi ma bi ma ko jëkkoon woon ne jekki ba ci kanam mu ñëwaat ne waaw loolu la ya Aba Rafi mu ne ma yal na bul am yaay yow yal na la toskare yëgoo ni am na dafa jàpp ne ci ñenn ñu mbokk ci mbokkam yi la yëgoo ne am na koo xamante ne nii benn waay boo xamante ne nii daa ñëw léegi am na ku ma dóor jaasi léegi hein xaala nee na bi mu waxee lool ma xam ne fii la féete rek nee na ma dóoraat beneen nee na nag ma dóor ko am ko waaye reyu ko ci laa jege si jël jaay si bi dugal ci biir bi am leer ma ne baax ba ni muy jàlle ci gannaaw bi fa rafant fa ariftu fa araftu anni qataltuhu fa ja'altu aftahu al baaban baaban hatta intahaytu ila darajatin ila darajatin ci kaw étage bi ci laa commencé bi ma ko ba mu leer ma ne dee na nag ma daal jël di ubbi benn buntu benn buntu di ubbi nee ba ni may accès ci benn échelle benn escalier bu ma doon wàcce mooy benn échelle la nee na ma daal di teg sama tànk foog ne teg naa ko ci échelle bi ndekete ci air bi laa ko teg tegu ma ko fenn nee ci laa daanoo ci suuf si ci guddi goo xam ne weer wi dafa leeroon nee na fan kasarat saaqi ci sila sama sama sama sama sama genou bi sama tànk bi daal di damm mooy dafa mooy échelle bi dafa lëndëm muy teg tànkam toog ne ci échelle bi la ko teg ndekete ci air bi la ko teg rek wadd ak moom nee ma daal di koy takk fa asabtuha bi amaamatin thumma talaqtu hatta jalastu ala al baab ma daal di koy yeew ci benn euh, kaala bu ma yoroon dox di direeku di dox ba ni may àgge ci bunt bi mu ne fa qultu ma ne nag laa axrujul layla hatta alamu aqataltuhu mu ne nag bon man damay gën a leer du ma génn fii laay yem fekk awma xabaar bu leer këne Abu Rafi réellement naa ko ndax bu ma demee kat nii te ndekete kiiwuma dama koo moy dam naa ko moom leeral mais est-ce na loolu nag man foogoon naa ko mais peut-être foog leer lu lool mu ne faraa nekk falamma saa ak diiku xaaman naai ala suuri mu ne nag bi nga xam ne nag ci la njël di jot ba ganaar gi sab ci la tàggekat bi daal di taxaw ca kaw forteresse ba ca kaw mur ba ne man de ani aba rafi' taajira ahlil hijaaz mu ne maa ngi di tàgge abu rafi' mi nga xamante ne mooy le commerçant le plus grand waa Hijaz moom Abu Rafi maa ngi koy tàgge nee na nag ba ma déggee lool ci laa daw fantalaqtu ila ashaabi fa qultu an-najaa ci laa dawe ci sama ñi nga xamante ni nii ñooy sama mbokk yi ne nag soo kii po ne nañ leen daw gaaw nañ leen daw faqad qatala allahu aba dëgg dëgg waat naa ci yàlla ne buur yàlla rey na aba rafi nee na ma daal di dem wax koy nent bi aleyhi salaatu salaam fa qaala mu ne ma nii fa qaala lii ubsut rijlaka fa basattu rijli fa masahaha fa ka'annaha lam ashtakiha qat mu ne bi ma agsee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu daw ba ma ak ba ma ñibbi jóge Xaybar nee na bi ñu agsee ci yonent bi alayhi salaatu ma nettali ko ni mu demee ak ni ma ko reyee nee na mu ne ma tàllalal sa tànk bi dammoon nee na ma tàllal ko nee na mu daal di ciy tifli daldi di koy raay nee na mu ngi mel ni masuma dara masuma dal masuma cee jàmbat dara masuma cee metti masuma cee yëg dara ci sama tànk boobu loolu mooy benn riwaaye imaam al bi ndax wax naa la ñetti xadiis la ci indi ñetti xadiis la ci indi benn baa ngokk benn baa ngokk kanta imaam ibn Isaaq nag moom riwaayam bi ak bu imaam al Buxaari bi wute na boobu moom xam nga bi imaam ibn euh, al ibn Aazib ci Sahih imaamul Buxaari dane moom dafa toogloo ñële fële moom mu dem yéeg moom mu dem yéeg ah waaye bu dee ne bu dee ne nag ah riwaaye imaam Ibn Ishaq bi boobu noonu dafa wuteeg bi mooy boobu dane boobu moom dane ñi ko ñoom ñépp dugg ci biir ñoom ñépp ñoo dugg ci biir tata bi mais pas Abu Rafi rek moo dugg moom loolu la riwaay boobu wax mu ne ñoom ñépp a dugg bi ñu duggee mu ne xoola riwaay imam Ibn Sa'd pour nga différence bi ak riwaay bi mu ne bi nga xamante ne nii ci lañu agsi xam nga ñu ngi rewoon ci riwaay boobu këne bi ñu àggee Xaybar hatta idha qad Xaybar ataw daara ibn abil huqayq laylan falam yad'u baytan fi daari illaa aghlaqahu ala ahli ñu ne bi ñu agsee xaybar ci lañu ñëw ci forteresse abu ki nga xamante ni mooy abu raafi' bi di ibn abil huqayq guddi mu ne bàyyiwuñ bi ñu duggee nag bàyyiwuñ benn néeg ci këram ci château bi lu dul ñu daal koy tëj bàyyiwuñ benn néeg lu dul bu ñu duggee rek chambre bu ñu dugg suite bu ñu jaar daal di koy tëj mooy ak bi nga xamante ne nii ci lañu xatta xaamu ba ni ñuy ci fi nga xam ne nag moom fa dëkk ci château bi fekk wa kaana fi iliyatin lahu ilayha ajla mu ngi yéegoon mu ngi dëkkoon fi nga xam ne ci kaw étage la mu am benn Euh, euh, euh, dattu tàndar kii garabu tàndarma boo xam ne moo fa ne comme mooy tàndarma la woon ba en tout cas kii tronc boo xam ne moom lañuy ñuy def escalier boo xam ne moom la ñuy yéeg ngir mën a dem ci Abu Rafi fi nekk genre échelle lañ ko defoon fu ñu doon jaar fu ñu doon mën a yéege ngir mën a àgg ci moom nee bi ñu àggee foofu nag ñu daldi taxaw ci bunt bi daal di ñu dugg ci biir mooy koŋ-koŋ wala dañoo bëgg a dugg mu ne ci la soxnaam daal di génn daal di ñëw ci ñun ñoom ñépp ci riwaaya bi ñoom ñépp a dugg fa xaalat mu ne leen man antum yéenee ñan ñu ne xaaloo ñu ne naasun min al arabi naltamisul miya ñu ne ñun de ay nit lañ ñoo xam ne ci arab yi lañ bokk dañoo ñëw fii ngir sàkku li nga xam ne mooy blé li nga xam ne mooy céréales yi nga xam ne moom lañ xamee Abu Rafi taajiru Hijaz moom lañ soxla ci marchandise mi lañ soxlaa jënd mu ne leen zaakum saahibukum fadxulu alay ne leen nag Abu Rafi ngoog mu ngi ci biir man ngeen a agsi mu ne fi nga xam bi nga xam ne ci lañu dugg ci lañu tëje bunt yi ragal ngir dañ koo tëj bam leer nañu bunt tëj nañ ko ngir lan taxawufan an takuna doona woo mujaawala ngir bañ buñ ko buñ koy chercher ci biir mu daal di rëcc waaw nee na biñ defee loolu rek fa saaxati imraatu soxnaam si yuuxu rek yuuxu ba ñuy ba nit ñi di ñu waaj a nee na ñu daal gaaw ci moom jël nañ suñu jaas yi ba nar ko ko dóor mu ne fa wallahi maa yadulluna alayhi fi sawaadil lay illaa bayaaduhu fa ka annahu qibtiyya mulqa qaala wa lamma saahat bina imra'atuhu ja'ala ar-rajulu minna yarfa'u alayha sayfahu thumma yadhkuru nahya rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa yakuffu yadahu walawlaa daalika la farna minha bi lay mu ne nag bi nga xam ne ci la ndaw si yuux mu ne da ngay gis kenn ci ñun daal di ñëw ba koy ba yëgati jaaseem nar koo assommé ndax kii boo kii day ëmmate nit ñi mais ñu fàttaliku tere bi nga xam ne moom la ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam tere woon ñu daal di koy bàyyi. mu ne nag kanta Abu Rafi moom ni ñu xamee ne moom moo nekk ne mooy benn yéere boo xam ne bu ñuy defaree xib bu weex la sàngoo woon ci lëndëm gi boo xam ne bu weex la buñ defaree Égypte nee na moom lañ ko kiiwee rek buñ ko gisee rek ci kaw lal bi fa lañu jekke rek fa lañ ko fekk rek corote ba ndaw si yuuxoo looloo taxoon dañu ko mooy ñu fàttale ko li nga xamante ne nii mooy li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon mu ne bu dul woon lool mu ñu tere woon moom ndaw si rayoon nañ ko bu yàgg mu ne ci la ko fii nag riwaay imaam beneen wuute mooy dane Abdallah waaye li gën a dëgër mooy nekk Sahih imaamul Buxaari yi ndax xadiis yi wax nañ la ne ay mursal lañu ay mursal lañu mooy xadiis lañ yoo xam ne àgguñu ay mursal lañu te xadiisu imaamul Buxaari bi fi ala darajati sixa kon ah, te foofu dañ ne après bi ñu xamee d'après dañ ne mais nan la ñuy xame ne waa ji dee na sax am kenn ci ñoom ne ñoom moom mooy dem daal di xool ndax foofu ci riwaay maam unisaax bi dane bi mu demaatee ngir vérifier affaire boobu dafa fekk mu ne fa wajadtu imra'atahu wa rijaalu yahuuda hawlahu wa fi yadiha misbah tanzuru fi wajhihi wa tuhaddithuhum wa taqul nee na bi ma demee damaa fekk ngir vérifier ne est moom lañ rey dëgg-dëgg rey nañ ko dëgg-dëgg nee na maa ngi fekk soxnaam ak yenn góor ci jiif yi ñu nekk wër ko nag nee na ndaw si mu ngi yoroon denn làmp ñu ñu ñu koy niit moom Abu Rafi' muy wax ak ñoom naan amaa wallahi laqad sami'tu sawta ibn Atik sawta ibn Atik thumma akdhabtu nafsi wa qultu anna ibn Atik bi hadhihi al-bilad nee na maa ngeen dégg ñooñu di wax ak moom ak soxnaam su ñu koy niit fekk deewaguloon ci saa sa mu woon ci ay derniers instants mu ne leen maa ngi wàcc yàlla man dégg naa baatu ibn Atik Abdallah ibn Atik mais mais loolu man dégg naa ko ma ne ko baat bi ma dégg ibn Atik la mais ma ma ne non non man da nekk ibn Atik ibn Atik nan la mën a jóge Médina ba Xaybar heure bii nii nee na ma ma ma weddi sama bopp ne man da loon man da nekk ibn Atik nee na waa ji ñëwoon di seen nee na ma jàkki daal di déglu xool ba ma dégg gaa yi dégg ñu ne ñoo moom kat mujj na génn àddina ah ci la ñu daldi ci la gaaw rocceeku daw wax ko ñu ci des ni leen réussir nañ mission bi ñu daldi dellu ci ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon ci noonu ci la ñu nettali ko niñ demee ki nga xam ne mooy Abu Rafi' ta ki ko rey dëgg-dëgg mooy Abdallah ibn Atiq loolu mooy li gën a dëgër comme ni mu ne ci rahmatullah alayhi contrairement li imaam ibn Isaaq wax ne Abdallah ibn Unays la moom Abdallah ibn Atiq soloona nag ci Yonent bi alayhi ay xadiis comme ni nga xamante ne noonu la imaam Ahmad solo na ko noon imaam al Buxaari solo na ko mais ci taarixam ak Ibn Abi Xaysama na ko noon imaam at-Tabaraani yi solo na ko ci yoonu Ibn Isxaaq moom mu jële ci Muhammad ibn Ibrahim mu jële ci Muhammad di doomi Ibn Abdallah ibn Atiik mu jële ci baayam mu ne moom Abdallah ibn Atiik radiyallahu anhu mu ne sami'tu rasuulallah mu ne dégg naa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaquulu mu naan man xaraja mujaahidan fi sabilillah fa xarra an daabatihi fa maata faqad waqaa ajruhu ala mu ne man dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam man Abdallah ibn Atiik mu ne man xaraja képp koo xamante ne dafa génn doon jihaad ci yoonu lislaam mu daanoo ci daabaam mooy fas wi mu waroon wala gëléem gi mu waroon wala derkelle bi mu waroon mu daal di daanu ci jóge ci kaw daanu génn àddina bu doon tey mu yéegu avion wam ba këpp char ba jaar ci miinam ci personnel wala mu mu mu karaate wala yu mel noonu mu accidenté génn àddina mu ne ko mel noonu faqad waqa'a ajruhu ak payam dina buur yàlla moo war lool ni ñu dara warul moom moo warloo payu kooku mooy moo payaman ci loxoom voilà kon moom nag bariwul ay xadiis moom Seydina Abdallah ibn Atiq moom nag mu ngi génn àddina dund na ba ci ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu ndax mu ngi génn àddina ci xilaafa Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ci douzième année bi ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina ci xare yamaama ca la génn àddina moom seydina abdallah ibn atik radiyallahu taala anhu wa ardah wa anna bih wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'wa kon xam naa tey dañuy yem noon bii di ñëw ñu daldi gis tarjama ñeneen ñi nga xam ne ñoom la imaam ibn Isxaaq euh, tudd ak ki imaam al-Xaafiz al-Buxaari yi ci